farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fi lmuqaddima fi faslun fi dhikr amma salaatuna ala nabi muhammadin xayri nabi luwayi fahuwa ajallu ma tamassakta bihi ba'da adaa'il fardi faltantabihi kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne amma waxoon na la fii waxoon na la ngëneelu ay xawqalaak laa xawla wala quwwata illaa billaa wa azamu ay basmalatan yañu nga xam ne boroom xam-xam yi màggal nañu bëgg ki nga xam ne mooy ndongoli ki nam ma dem ci boroomam mu nekk koo xamante ne da ciy nekk basmalatan wa xawqala takbiratan wa azbala wa hamdala qul wa salaatan wa kadaka hasbala léegi nag ci salaat boobu muy julli nag ma mi alayhi salaam wàll woowu lay ñëw mu ne amma salaatuna ndaal suñu julli ala nabi ci yonent bi mooy kan mu ne muhammad mooy seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam xayri bani lu ay nekk ki gën ci doomi lu ay waaw bokkoon ci maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko boroom xilaasu zahabi al sheykhu al xaaji maalik alayhi ridwaanul maalik waxe ci xilaasu zahab moo muhammadun nuuru abdillahi shaybataha shimin wa abdi manafin ma qusayhimi kilaaba murrata ka'bin wa luwayyi wa ghalibin wa fihrin wa malik nadrin al-karami mooy fële luwayyi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nuuru abdillahi mooy mooy leer ak seydina abdallah muy bàyyi ja mooy dalay limal maam bi abdallah shayba muy shaybatul hamdi bi abdul muttalibi ah kon abdallah shayba haashim seydina haashim mooy maam ja wa abdi manaaf ka jur haashim di abdi manaaf qusay mooy qusay ibn kilaab kilaab daal di ñëw murra ginnaaw murra moo mële nag jur kilaab ginnaaw murra ka ko jur mooy kaab kaab boobale ka ko jur mooy luway voilà moom la naan kon muhammadun nuuru abdillahi shaybata haashimin wa abdi manaafin ma qusayhimi kilaaba murrata kambin wal luway yi voilà mooy luway boo bële kon mooy ki nga xam ne mooy gën ji doomi luway waaw mu ne nag julli suñu julli nag ci yonent boo bële alayhi salaatu wasalaam fa hiya julli jooju nag di julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam muy salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ajallu mooy li gën a màgg maa la nga xam ne tamassakta bihi moom nga mën a ngoy yow taalibe wi yow ki nangoo dem ci sa boroom nam ma dem ci sa boroom ba'da ada'il fardi faltanta bihi ginnaaw bi nga jooxee say farata na nga yeewu ci lii ma lay wax parce que farata yi lan moo tax parce que yonent bi sa salaatu salaam moo wax ci xadiis bi nekk saxiixayni bu sax bu bu eh, Mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa suñu boroom hadiisul qudsi la yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne boroom bi nee na li ko gënal ah ci li nga xamante ni nii moom lay eh, eh, kiiwe jaam yi jaam yi seen li gën ah lu jaam mën a mën a jegewoo ci boroomam mooy mu def farata yi nga xam ne moom laa ko teg ci kaw waaw waaw. waaw moo tax ku fi bàyyi farata naan da ngay naafila da ngay caaxaan waa joo xam ne ñu ne la kaay julli gée nga ne julliwu mais guddi jot ñépp nelaw nga jóg ñu naan foog ne da ngaa julli gée di kii nga naan damay naafila kooku day font day gymnastique waaw li sama borom bi nee na li gën a sopp sa li ma gën a sopp ci sama jàmm ah mooy maftaratuhu alayhi waaw mooy li ma nga xam ne moom laa ko farataal ne ko defal ma ko waaw liñ la ne nag defal ko nga bane ko fi dégg naan xaaral ma defi leneen mooy loolu da ngay fond lépp loo ne ginnaaw ba nga faatee yi nga xam ne loolu nga waroon a nekk ndax moom la la sa boroom gàll xamal ne da ngay font fa nga ne waaw koo tax mu ne kon salaatu ala nabi mooy li gën ginnaaw li nga xamante ni nii bi nga jooxee say farata faltante bi na nga yeewu waaw te salaatu ala nabi ci boppam farata la ci farata yi nga xam ne borom bee ko farataal mais jaam bi wax ko minimum lu mu gën lu mu ndaw ndaw ndaw benn yoon ci dundam waaw ndax suñu borom moo ne inna allaha ca suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu waaw waaw kon nag mbir maa ko kon bu loolu la nekkee farata inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi yég leen ne inna allaha ko ne borom bi tabaaraka wa taala wa malaa'ikatahu ak malaakaam yi dañoom yusalluuna dañuy julli ala nabi ci bi sallallahu alayhi wa sallam ko nag yaa ayyuhal ladina amanu moo tax mooy benn farata benn jëf boo xam ne borom bi da ne man def naa sama malaaka yi al al muqarrabuuna yi ñi nga xam ne ñoo ñi jege borom bi tabaaraka wa taala gin koo jege def nañu ko léegi yéen jaam def leen benn jaamu yàlla képp la amul ñaar amul ñett mooy salaatu ala nabi moo tax moo ëpp doole ginnaaw liñ la wax noonu te mooy wax ko benn yoon moom minimum lu mu daw daw daw ci sa dund nit ku nekk farata nga def ko benn yoon waaw waaw suñu boroom ne kon yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi julli leen ci moom wa sallimu tey sëlmal taslima ak sëlmal kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ne kon lool la mu ne qad nassa shaykhuna sanusi sharif radiya anhu dahara rabbuna latif bi annaha tughni anil murabbi li jadbihi al fata li qurbi al hibbi mu ne qad nassa daal dinay yaxal sheykhuna suñu sëriñ ba as-Sanusi al imaam as-Sanusi waaw mi nga xam ne as-Sharif mi nga xam ne Sharif la ku tedd la mooy ci askanu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la bokk radiya yàlla na gërëm yàlla na kontaan anhu ci moom ak dahara ngéeroom dugdu gi rabbuna suñu boroom al-Latif mi nga xam ne moo xam sew sew yi te mooy ki ñeewante ci ay jaamam waaw yàlla na ko yàlla yàgg kontaan ci moom al imaam as-Sanusi nag gisoon nañ ko ca njàlbeenu téere ba ba muy wax ne te tuddoon nañ ko fee bi naan beneen façon tawxiid bi moom baraloon na ko téere waaw mu naan wa saaxibul umuumi ma taqaddama kalaamuna fiihi kitaaban nudima وهو الذي نثاره السنوسي سبط رسول ربنا القدوس صلى وسلم الإله ورضي عليه عنه حد كل عد كل عرضي foofule waxoon nañ la al imaam as-Sanusi muy Muhammad ibn Yusuf muy Abu Abdillah Muhammad ibn Yusuf as-Sanusi génnoon àddina la 895 ginnaaw gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag lii nii su eh, sëriñ bi radiyallahu anhu naan moom nose na naan yaxal na bokk mooy mu ngi ko def ci téereem boobale di sharhu sughra sughra sughra <laughs> fii ilm at-tawhid téereem boo xam ne sharhu sughra sughra fii ilm at-tawhid fa la wax yii fa la waxe lii lan la wax kon moom mu ne bi annaha kene salaatu ala nabi julli ci yonent bi alayhi salaam tughni day doy na day day day day tax anil murabbi gis nga waa ji nga xam ne moom da koo di ko def saa su ne di kooku mooy ne salaatu ala nabi doy na ko ci muy ut amul sëriñ bu ko amul waxuñ ko bul mais bu ko amul moom salaatu ala bi muy mi nga xam ne moom lay takkoo di ko def saa su ne fil guduwi wal asal ci di ko labal waxtoom yi loolu doy na ko anil murabbi wëllif koo xamante ne moo koy tarbiya bu dee amu lu tax mu xam nga tuddee loolu lañ la ko fële li jazbihi ndax li nga xam ne mooy bijj gu muy bijj alfadaa camsi li qurbil hubbi da koy alhibbi da koy xëcc mu daal di jege ki nga xam ne mooy soppe bu mag bi di sallallahu alayhi wa sallam ndax képp di ko tudd lu bari day ware la premièrement màggal ko waaye day ware day may li nga xam ne mooy cofeel waxoon na la ko ne la tudd julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom daf lay may li nga xamante ne nii mooy ak cofeel bu mag la lay may ak di topp sunnaam alayhi salaatu wassalaam fa shidd amma salaatuna ala nabi alayhi azka salawaatil hayyi fa shiddatu shawqi lahu ma'a ittiba' sunnatihi thamratuha wal intifa' bañ doon gis loolu waxoon nañ li da lay may tar cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam maggal noonu ba pare kooku dala koy gën a jegeel voilà moo tax yooyu yëpp nag léegi loolu insha allah waxtu wi daa jot bii di ñëw dinañ ñëw lii sëriñ bi di wax ni nga xamante ne noonee la feeñ ci xadiis yonente bi alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala wa sallallahu wa wa ala alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin